ci biir takk yi ndax net histoire la boo xam ne bu bari ay ay nar la waaw pour être poli lu bari ay nar la ci loo xamante ne nii rawatina ñi nga xam ne ñoo ko doon tuumaan moom Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwaanul mannaan di ko tuumaan ci yoo xam ne danga naan ne ñii ay bouc émissaire la ñuy wut wala ay faux débat la ñuy jël jàpp ko bugg cee mooy ngir daal li mooy rek euh, mu niru daal li tubaab bi wax rek waaw qui veut tuer son chien l'accuse de rage boo demee yow ba nit ki daal bëggatoo ci moom dara fexe nga ba bëgg daal yow daal li nga bëgg mooy éliminer ko li ngay def mooy façon tuuma bu nekk bu taxaw ak bu ñàkk a taxaw dara même moo xam ne ku ko gis xam ne il suffit nga am xel tuuti xam ne xale bi sax boo ko waxee mën a lii nii lii lii du dara. moom mu jàpp ci loolu ba ne loolu moo tax mu mën koo faat bi nga xam ne nag ci la nattu bu rëy boobu amee te yooyu yëpp yeneen tubaab saa saa annoncé woon na comme ni ñu koy gisee insha allah Seyna Muawiya ñu faat Seyna euh, Ousmane te bi ñu nga xam ne ci lañu encercler foofu bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo bëggoon a ut armée ndax waa Sham ñépp àndoon ci gannaaw te moo newoon le gouverneur. ngir mu yónnee arme ñu dem Medina ngir défendre Seydina Ousmane Seydina Ousmane radiyallahu anhu ne leen mukk bu fi kenn indi kenn voilà so parce que osmaan mérité wul ñuy tuur bëgguma bokk ñuy tuur bakkan ndax man tu tuur deret tu kenn pour man parce que man Ousmane lañuy ñuy défendre wallahi te jaroon na ko bakkanu gaayoo yëpp tuuroon ngir moom jar na ko ah oui wa ma adraka man Uthman est-ce que xam nga kuy Seydina Uthman saal ar-rajul ath-thalith fi al-islam ba'da as-siddiq wa Umar radiyallahu ta'ala anhu troisième personne ci l'islam mooy bu génnee sallallahu alayhi wa sallam bokkul fala taqi subna abdillahi bil fudala innal kawaakiba yukhfiha sinimmaar mooy bokkul waxuñu loolu yonent la saa saa bokkul boo génnee Seydina Abu Bakar d'après moom Seydina Omar après Seydina Omar Seydina Ousmane mooy troisième personne bi nga xam ne moo gën a takkoog yonent la saa salaam te mooy ki gën ci xeet wi ginnaaw ñaar ñi ñu njëkk a wax Seydina Abu Bakar Seydina euh, Ousmane ak Seydina Omar waaw kooku nga foog ne bakkanuñu bari tuuru jar na. Seydina Ali radiyallahu mu ñëw yónnee doom alxasan ak alxuseyn ngir ñu daal di koy kii di ko protéger ak ñoom Seydina Abu Hurayra ku ñëw ñëw mu ne leen ku dellu leen seen kër yi waaw dellu leen seen kër yi ndax bëgguma deret tuuru fii ci dëkk bii ndax man dëkk yonent mi alayhi salaatu salaam tëdd ñaari am doom yu baax yi tëdd may fexe di fa tuuru deret waaw moom dereetam moom Usmaan tuuru moom kepp moo gën dereetu ñu bari di tuur allah allah allah léegi nag bi loolu xewee Seydina Muawiya radiyallahu anhu mi ne woon gouverneur Sham mbir mi metti leen ñu ne léegi ni ñuy def ñu fal Seydina Ali comme xalifa <coughs> radiyallahu anhu ñu ne mu am ci saxaaba yi ñoo xam ne comme ñoom Sayyidatuna Aïcha ak ñoom Seydina Zubayr radiyallahu ta'ala ñoom ñëpp dañoo jàppoon ak ñu bay ci ñoom ak Seydina Muawiya fële nga Sham que gaa yi ñëw faat Seydina Ousmane jóge ñii jóge Misr Égypte ñii jóge euh, Irak ñii jóge feneen ak feneen ñoom ñépp lañuy indi lañuy jàpp teg leen loxo daal di teg sentence bi l'islam wax seen kaw Seyna Ali radiyallahu anhu leen d'accord nañ ci loolu mais sauf ko c'est pas le moment c'est pas le moment parce que fitna jóg na waaw te fitna bu xasee jóg yéen a yoon ci ma lay saaf saaf waxee ki toog <coughs> ki taxaw moo tane kiy dox ki toog moo gën moo tane fuuf ki nga xam ne moo tax ba ainsi de suite pour lan pour rek bañ a bi gi jóg ndax bu xasee jóg. man ngeen xam fi mu tàmbalee de mais fan lay yem de de jusqu'à où ça va aboutir loolu du ngeen ko maîtriser de loolu du ngeen ko maîtriser voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax mu doon def doon tirer attention wu jullit ñi saxaaba yi ak ñi ñëw seen ginnaaw radiyallahu ta'ala anil jami' ci fitna yi waaw nga xam ne bu ñëwee di meen di di ñu di ñu attirer suñu attention ci fitan yoo xam ne ñu ñëw ñu nekk ay fitna yoo xam ne ka qita'il laylil muzlima waaw mel ni dogu gu dëndëm këriis ni mu lëndëme noonu bu ñëwee noonu lay muuri xol yi wal iyaadu billah illa man rahima rabbuk lu dul xol ku sa borom yërëmul ja'alana allahu minhu waaw moo tax Seydina Xuzayfa gisoon nañ nettaleen ba xadiisam ba ba Seydina Omar doon laaj naan naan kan moo di yonent fitna yi muy wax yéen mu ne ko non waxuma fitna yooyu fitna bi nit ki am ak këram yooyu taxul may wax mooy rëy yi gën a tax ba mu naan ko yow yaay bunt bi en tout cas yow yaay bunt bi mooy Seydina Omar bu ñu ko faatee mooy barrière bi nga xam ne moo téye woon fitna yi ak moo tax mu ne buntu boobu nuñ koy dañ koy damm moom ci boppam naa Omar xamoon nañ ne dañ koy faat <laughs> waaw Seydina Xudayfa moo ko wax te nee na dégg mu wax mbir yi <laughs> waaw moo tax yooyu nañ ci gën a ñëw waa ñii ne loolu léegi ni ñu def mooy il faut ñu jàpp ñoon d'accord nañ ne Seydina Ali mooy xalifa bi waaw ñoom Seydina Talha ñoom ñëpp dañoo dàppoon ci dañoom niñ gisoon keneen léegi dañuy jàpp ñi leen def léegi teg leen sentence Seydina Ali radiyallahu anhu ne c'est par le moment parce que bu ñu fi naree def noonu fitna gi jóg na day gën a yokk ñii gis leneen ba moo amoon problème yi xawoon yawmul jamal ak Siffin Siffin nag Seydina Muawiya mii la woon parce que moom dafa jàppoon ne affaire yi dara il faut ñu jox leen gaay mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu boo ma ëndilee ñooñu de mooy fexe bañ jàppaleen parce que man man sama mooy kiñ ma faatal sama non seulement jullit mooy loolu boo jiitu li le fait que mu nekk jullit àtteb yàlla bi ñu war a doxal ci kaw ñi faat mais en plus suñu boroom dane wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura waman qutila képp koo xam ne dañ laa rayal sa mbokk faqad ja'alna li waliyihi sultaana yàlla ne maa jox ki nga xam ne moom lañ faatal mbokkam mu am pouvoir bu rëy ci kaw ki nga xam ne moo faat waaw kon nag bul ëppal ci ray innahu kaana mansuura moom nag loolu la yàppoon ne comme que loolu la man dañ ñoo faatal ñoo xam ne ñoo bokk maam ñoo ginnaaw diine ji moo jiitu mais l'islam loolu da am solo gisoon nañ dañuy gis peine yi ñi nga xam ne ñoo mën a décider mooy ñi bokk ak waa ji fii mu ne waxoon nañ la njabootam bu kenn bu doon dafa rey rey boo xam ne du rey boo xam ne c'est sauvage c'est sauvage rey boo xam ne waa ji dafa jàpp kii lacéré ko rey ko rey boo xam ne prémédité def de loolu moom même bu ngeen baalee waa ji dañ koy fan waaw dagg nopp yi dagg tànk yi def lii loolu même bu kenn ne loolu moom paa ji dañ koy faat bu privilège que ne moom la waaw léegi nag bu ñu rayee comme yu mel nii mais ki nga xam ne mooy ay mbokkal ñi mu bokkal deret gaño ñoom ñoo mën a ne baale nañ wala baalewuñ Seydina Muawiya nag ñoom baalewuñ nee nañu ñun daal mbir mi lenn la ñi faat ñooñu Seydina Usman dañ leen di indi ñu dóor leen kii Seydina Ali radiyallahu anhu boo ma joxee loolu boo ma mayee loolu man moom ma jaayante yow nga nekk xalifa waaw ñun d'accord nañu ko ne loolu ñun moom loolu nag mais il faut loolu am Seydina Ali radiyallahu anhu gisu ko neneen ne non parce que loolu c'est pas loolu c'est pas une bonne idée baloon moo ndiwoon problème bi doxoon seen diggante ba finalement c'est euh, après xawaari ji nag xawaari ji <laughs> xawaari yi dinañ leen gis incha allah moo tax eh, njàngat yi dinañ ci gis xawaari ji te ñu gi ñëw oh alt os mooy yaa ngi ñëw de si ñu ngi ñëw fan la ñuy ñëw huna bil Ji'rana fii lañuy fii la yi ñu feeñe siira bi fii la xawaari yi xaaral rek yonent ma lay saat du mu ngi séddale bu paree wala laata muy jóg fi mu nekk fala xawaari jiy feeñe maa la ko wax xaaral insha allah bul insaanu ajula waaye xaaral rek léegi euh, gaa yooyu ndax benn kuréel lañ boo xam ne ci Seydina Ali lañ àndaloon mais bi bi mu joteeg Seydina Muawiya fële ca Siffin radiyallahu anhu ndax ku nekk xam nga loolu laa doon wax la problème bi ku nekk lan nga def mais àtteb charia la kañ lañ koy appliquer loolu moo indi féewaloo bi dañ koy at mooy mbir mi mbir mi mu ngi jóge ci faatu Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu waaw waaw ci faatu Seydina Usman radiyallahu anhu ana kañ lañuy appliquer sentence bi loolu moo indi problème bi waaw loolu la moo tax la yore yoo am yonent bi alayhi salaatu salaam yooyu yëpp waxoon na ko bim naan inna sayyi inna ibni haadaa sayyid allah allah allah Yonent mi alayhi bi muy wax fekk mu ngi doon wax fii haqqi Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma Yonent mi mu ne sama doom jii di ko wan nit ñi Sayyid sang la wa asaa te moom tekkiwul ne mooy amaana déedéet mooy buur yàlla dina yéwénal diggante ñaari kuréel yu mag ah min al muslimin inna ibni hada sayyid wa sa yuslihu llah ci beneen riwaaya bihi bayna fi'atayni 'azimatayn min al muslimin waaw mu ne sama doom ji sang la sama doom ji sang la wa sa yuslihu te buur yàlla de dina ci yë dina yéwénali jaarale ko ci moom mii sama doom ji mooy sët bayna fi atayni diggante ñaari kuréel azima tayni yu mag minal muslimiina ci bokk ci julli ñi moo tax Seydina Sufyaan doon wax man de yéemu naa xadiis boobu mu ci saxiix imaamul Buxaari yu raxmatu Buxaari yi raxmatullah alayhi ha mu ne yéemu na ak ne yonent mi alei salaatu salaam ñaari kurél yépp dana ay muslimoon lañ ay jullit lañu moo tax xawaari ji xam jàpp ne gaa ay yéeféer lañ comme que ñoom ci kuréelu Seydina Ali lañ bokkoon bañ defee ne dañuy négocier ñoom ñu ne amul négocier àtte bi innal àtte eh, daal ci téereb yàlla bi la nekk waaw yàlla kenn du fi kii ay nit ñi di waxtaan ngir juboo déedéet ñu mere ci Seydina Ali radiyallahu anhu finalement ñu ne daal pour simplifier les choses ce qu'on va faire on va de les éliminer les deux waaw dañuy fexe rey Seydina Ali rey Seydina Muawiya Seydina Ali temps nga Kuufa fële ca Iraq Seydina Muawiya nekk Sham ñu ne léegi daal c'est simple on va essayer de les tuer de les éliminer leur les ñu ut ku nekk ut ay commando bu doon nañ naan commando bu doon tey des commandeurs des assassins ñii dem ka demoon doon faat Seydina Ali réussir weeru koor lañ ko faat ca fajar muy soññ nit ñi di leen yee ngir ñu jóg julli ji ci lañ ko dóori jaasi ci bopp comme nañ ko gisoon jaasi joo xam ne euh, dañ ko posone dugal ko ci poson lu yàgg waaw moo tax bu mu gisee waa ko faat moom xam mu ne ko diwul ñu ne ko diw la mu ne te yàgg naa def njekk ci moom mooy koo xam ne moo tax subhaanallah subhaanallah moo tax jege nitu yàlla jege nit ku baax tekkiwul na yow gis nga nim la mën a jariñee paaka ñaari boor noonu la mën a alaki koo xam ne Seydina Ali kam faala la hoo wa ñaata yoon la def ngir moom def def defati njekk kil kooku defal ko presque lépp teewul mooy ci téye jaasi yi nga xam ne moo ko faat moo ko dóor jaasi ci bopp bu ñu posone ay fan mu leer ko ne bu xasee dal moom dañ naan kay kañ lay faatu mais moom ses jours sont comptés waaw comme niñ ko gise woon ñu daal di koy faat moom asadullahi al ali ibn abi taalib abu turaab radiyallahu taala anhu wa ardaa beneen commando bi dem ak tamit ñetti commando la kenn dañ noon dañuy rey Seydina Kële Amr ibn al-As mi ne woon mi Égypte ne toogaloon fa Seydina Muawiya ña demoon di faat Seydina Muawiya jot nañ ko jam waaye ñooñu seen fi seen niñ ko jam posone ko woon loolu ko sufe ne bu ñu posone woon lañ ko jam moom paaka yañ ko jam moom mooy jeex na te dañ ko bàyyi ba muy julli waaw gaa ji xaw a contourner garde corps bi nga xam ne da doon ñoom nag doonu ñoom garde corps taxaw di xoole nit ñi julli da doon julli ci wet gi mu kii ko daal di koy jam ci biir jumaa ji fële ca Damas hein gaa yi continuer julli ji mais bi ñu gisee ñu tabib bi ne bu dee nekk bu dee ne <laughs> euh, attention bu dee ne paaka bi waa ji da def poson mooy moom jeex na bu ci deful poson nag mu vérifier gis ne posone wuñ ko mu yëgal ko nit ñi nit ñi kontaan moom looloo ko sauvé Seydina Amr ibn al-As dañ moom keneen lañ faat à sa place waaw Seydina Muawiya radiyallahu anhu après finalement fekk l'année quarante la woon lool ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag kon ko faat nañ Seydina Ali moom mu ne fi kan waa Iraq ñi nekk foofu yépp jullit ñi côté yooyu yépp ñu daldi jaayante Seydina Al-Hasan ibn Ali muy doom ji ginoon ci mag muy Seydina Al-Hasan rayhanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mim ne woon lan bul fàtte inna ibni hadha sayyid allah allah dañoo kiiwee problème yi mu xam ne lii problème rekk dafiy indi bu fi nee jàpp fii kiy jàpp fee dara bu bind yi mu fexe dajeeg Seydina Muawiya mu ñëw waaw ñu daldi mu daldi nangu séddee waaw waaw moo tax moom Seydina Al-Hasan ci boppam gaa dañ ko mere woon am na foofa bëggoon nañ ko fa ak jam nañ ko xoolal ma loolu rek. xam ne mooy dañ ko jam bëggoon ko faat far mu rucc far far faatuwul danga gis nga gaa yi lii mooy mooy vraiment ba léegi nag moo ama ah. am na ñoo xam ne woo tax dinañ ñëw insha allah masalatul xawaari seen histoire fan lañ jóge ak mbonte gi nga xam ne moom lañu ruur ci wàllu même aqiida ah. ndax seen lii da leen yóbbu ci façon mais mais façon xalaatin do gëmin pas-pas loo xam ne ci pas-pasu nit ki la la aju yoo xam ne yu bona bona bon ñu jàpp ko ah fas ko gëm loolu këne ku melul nii wala ku def lii yéefér nga boo xam ne safara ngay dem sax faa ilal abat mu jeex ku def kabira bàkkaar bu mag yow doo yow sa safara nga jëm fa ngay xaalidan muxalladan fii ah fa ngay sax waaw Mu'tazila yi moom xaw leen a jege mais comme que ñoom moom yenn yi dañ naan waa ji nekk entre deux quoi nga gis murji ay moom nekk beneen opposé bi xawaari ji dañoo nekk opposé bële ci wàllu teengal mbir yi de trop ku def bàkkaar bu mag ñu ne la waaw moo taxoon ñu ne Seydina Ali ak Seydina euh, Muawiya ay yéeféer lañ ak Seydina Amr ibn al-As le fait que au lieu ñu àtte woo euh, ci téereb yàlla bi ku nekk i kenn ngir ñu discuter ñu bàyyi fi téereem yàlla bi di waxtaane moo tax Seydina Abdallah ibn Abbas da leen a daañu woot Seydina Ali dana bàyyi ma wax ak ñoom dem fekk leen seen mbooloo ma ñu bari mu tax mu wax ak ñoom mais dagge leen al habr al bahr hib hab euh, euh, al bahru waaw nga xam ne mooy boroom taawilu al quraan allahumma faqihhu fi diini wa allimhu al al al euh, ta'wil mais alayhi salaatu salaam ñaanalu mais da leen dem daj ci leen seen idées yi indi leen alku leen alxuraan kese waaw ñeneen yéen na ngeen ne xakam nit manu am problème ci indi kenn kee indi kenn ngir ñu négocier ngir lool ngeen ne loolu amul mais te alxuraan ne bu ñi nga xam ne ñooy sëy dañoo am problème fa ba'su xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha loolu alxuraan wax loolu loolu say loolu Seydina Ali ak Seydina Muawiya def ngeen bëgg jàpp ñëpp def ngeen ay yéefar ba génn bëgg koo def yéefar alors alquran bi ngeen di wax ci boppam moo wax lool ne ñii say buñ amee problème nag ku nekk yónni koo xam ne ku sage la koo xam ne côté ndaw suñu yónni koo xam ne ku sage la ngir defar côté góor ki ko jëkkër ji ñu indi ku sage ngir ñu defaraat diggante bi ndax ñaari ñooñu moom in yurida islaahan yuwaffiq Allahu baynahuma waaw walla buur yàlla yuslih day yëfa day seen diggante bu ñu nammee rek ñoom ci seen volonté la la aju moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ñu nettali naan moom bu ay xakam demoon sëy buy waaj yàqu ñii indi kenn ñii indi kenn ngir ñu waxtaan ngir réparer ko Euh, gaa yi ñu dem échoué da di dóor yaram boobu mu doon yor ne leen yéen alxuraan nee bu ñu bëggoon yiiw buur yàlla def lool kon nag la fekk ngeen échoué mooy yéen kon amaana da ngeen a bëggul yiiw bi moo taxoon que mbir yi mbir yi delluwaat léegi nag Seydina Al Hasan inna ibni hada mu ne man nii yépp daal jaru ko mu woo Seydina Muawiya radiyallahu anhu waaw léegi ngir mu ñëw mu ñëw mu jóge Sham dajeeg moom fële ca Irak <laughs> ne ko léegi daal man je cède man alxasan duma fi nekk xare di am ndax gars yi pare woon nañu euh, esprit euh, chef woon nañu waaw mu man daal cédé naa waaw cédé naa man lañ defoon xalifa man seede naa sama kii bàyyi yow Muawiya nga jiite waaw moom lañ doon woowe moo tax jamono jooju mooy amul jamaa ah jamono ji nga xam ne ci la ñépp dajaloo waaw am benn imam muy la quarante et un la quarante ci après gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam loolu nag la ko gaa mere woon Seydina Alxasan bari moo tax fanatique yi gaa looloo taxoon ñu bëggoon ko rey ba jamoon ko far mu rëcc c'est lan dox mbokk moo tax gis nga dox yéwénal yéwénal yéwénal ay diggante yu yàqu képp koo xamante ne yàlla nattu na la nga dama naan xéewale ni la ngay def loolu wallahi jàppal te nag nga xam ne nag lu nekk nag di nga ko dégg lu nekk di nga ko dégg ci nit ñi dafa ñàkk fayda cim kii wallahi kii kii moo yées ci askanam lu ne di nga ko dégg bi yoboo nga saraxe sa der kuy defar diggante ay boppam a tax muy defar de intérêt boppam rekk la ci la ci gis seenu ànd loolu la bëgg fii mu ne ba ñu ba léegi ay mbirum doxatul mu bëgg leen a boolewaat ngir li yàq der bu nekk diñ ko dégg ñenn ñi moom am na fu ñu leen di jaral jaral nañ la éliminer rey la moo xam bâtiment ci faj la liggéey la wala bokk ñu assassiner la parce que bëgguñ mukk ñaar ñële di dajewaat di bokkaat di ànd Seydina al ibn Ali ibn Abi radiyallahu taala anhuma ba mu defee loolu moo tax gaa yi bëggoon ko faat waaw ah? ah? waaw benn xaarij yi moo ko jam parce que dana kii illaa waay yow kii kii kii kii yow far mu daldi mucc ci mbir mi waaw ah? même bam demee Médina am na ci ñenn ñoo xam bam jógee Irak dellu Médina am na ñoo xam ne dañ ko ci loolu moom Seydina Hasan radiyallahu anhu waaw naan ko yow yow lii nga def yow daal yaay yaay gàccey sa ñoñ ay waay yaa gàcce mu ne déet déet man nan laa nekk gàcce hein waaw euh. <laughs> te kat li ci yéeme mooy waa ji ab benn ndongo la ab ndongoom moom moo ko ne comme ni ko ci kii soloowe Ibn Asakir moo ko ni nee na waa ji dane dane qultu lil Hasan lamma raja'a ila Madina min al Kufa bi mu jógee Kufa ñëw Medina mooy def accord beeg Seydina Muawiya que ne man léegi Seydina al Hasan sede naa Seydina yaay jiite yaay xalifaay jullit ñépp jeex na bu ko defee na dima am mooy ñoŋal deretu jullit ñi parce que nag tour deret moom c'est bon quoi moom Seydina Al Hasan du ci moom loolu moom du mbiram waaw ndax lan parce que dee na ma nee na ma ne ko yaa mu ñëw Medina mu di ñibbisi ma ne ko yaa muzillal mu'minin hmm nee na ma naan ko yow mit yow yaa yaa yaa yaa gàcceel yaa tuutal waay waay yaa gàcceel te yaa suufeelu ngëm yàlla way ngëm yàlla yi mu ne ko déedéet bul wax loolu bul wax loolu mu jox ko ay raison am yi tax mu def loolu mu sedde allah dëggal li yonent bi alayhi salaam wax as-saadiqul masduuq ni nga xam ne nee woon na inna ibni haadaa sayyid wa sa yuslihu allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-mu'miniin loolu waxoon naa sànq li imaam Sufyaan doon wax rahmatullah alayhi naan man yéemu naa yonent bi salaam ñaari kuréel yëpp dana ay jullit lañu waaw muy loo xam ne day daj waxu xawaari ji nga xam ne jàpp nañ loolu bàkkaar bu rëy la te bàkkaar bu rëy day tax te waa ji ne mu ne ñoom ñëpp ñuy kéefërloo ñëpp di ba tax ñuy rey nit ñi mais idée xawaar yi ak a bari allah nañ ci gën a ñëw insha allah allah ci noonu la Seydina Muawiya nekk xalifa waaw jamono ju yàgg jamono ju yàgg la ndax dañuy wax naan moom bi nga xam ne ci la nekk gouverneur Sham vingt ans de gouverneur la def ak vingt ans nekk xalifa parce que bi mu nekkee gouverneur temps Seydina Omar radiyallahu anhu comme ni ñu la ko waxee sànq la jiite parti bu mag ci Sham depuis boobu nag dañu nekk koo xam ne da doon jiite bi nga xam ne ci la nekk xalifa am na benn jour da ñëw bu agsee après day demander Médina waaw ziyaar yonent mi alayhi salaam xabru waaye doxale mbokk gi ak tamit xool ñi nga xam ne moom hein ñoom la ñoom la yàlla def mu jiite leen euh, mu daal di fay ñëw benn bés fekk dafa aji woon mu aji jaar Medina après mu gis fa benn affaire daal boo xam ne affaire bi daf koo jaaxal waaw affaire bi daf ko jaaxal pour won la ne gis nga nag mbir yi tekkat affaire yi c'est pas nouveau mu gis ñoo xam ne dañuy yokk seen karaw yi mooy ci jigéen ñi dañuy yokk seen karaw yi mu ne leen mais mu ne leen mais yéen waa ahlul madina ay na ulamaakum hein yéen waa Medina ana seen boroom xam-xam yi xadiis bi imaam Maalik solono ci Muwatta boo demee imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal dina koy solo imaamu Abu Daawud ak imaam at-Tirmidi ak imaamu Ahmad ibn Hanbal ñoom ñépp daal dinañ koy solo muy xadiis boo xam ne ki ko nettali mooy Humayd ibn Abdirahmaan ibn Awf bokkul ak Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari bokkul ak kii kii doomu doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf menn la moom Humayd nekk frère Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne moom Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu annahu sami'a Muawiya ibn Abi Sufyan 'ama Hajja wa huwa 'ala al-minbar wa huwa yaqul mu ne damaa dégg Seydina Muawiya fekk Medina la ñëwoon dafa aji woon benn at mu aj jàpp ndax Sham la capitale bi ñëwoon parce que xam nga capitale bi mooy na la masoon nekk yonent bari saat saam fa la newoon ginnaaw gi Seydina Abu Bakar fa la newoon Seydina Omar fa fa la newoon Seydina Ali bi affaire amee la demoon Kuufa ngir lijjanti ngir régler problème yi far fa la mujj ñu faat ko fa Seydina Muawiya bi mu nekkee xalifa moom mu ngi Saam la ne woon moo tax léeg-léeg la doon ñëw foofu d'abord ay gouverneur la fa amoon ñoom Marwaan ak gaa yooyu ñoom fa ne woon léegi mu ñëw gis benn affaire boo xam ne daal yéeme na hein mu nekk ci minbar bi mu ne mais mu ne leen bi mu ne man dégg naa ko at mi mu agsee mu nekk ci minbar bi mu ne yéen nit ñi fekk dafa yoroon mu yor benn benn euh, mèche yooyu nit ñi yokk seen karaw yi waaw fekk wa tanaawala qussatan min min sha'rin kaanat bi yadi xarasi mu jël benn karaw mooy karaw yu gudd yooyu ñu ñu ñu ñuy mèche fekk mu ngi ci loxooy kenn ci gardien yi parce que nga ne ma kon gardien yooyu ba ne ut gardien parce que moom fexe nañ ko rek Seydina Ali faat nañ ko gars yi Seydina Ousmane faat nañ ko Seydina Omar dañ koo faat loolu boo nee xalifa nooy def <laughs> doom ñu la garder <laughs> ah <laughs> surtout que jamono ji nga xam ne xawaari ji ya ngi fees dell ci réew mi sa waay jamono ju ne man nañ la assassiné wax nañ la sànq quand même même moom loolu parce que. gars yi euh, xaw nga wax naa la sànq gars yi dañ koo jamono mais moom c'est moom deux fois lañ ko jam njëkkoon nañ ko jam avant sax ba mu Cham juste bi Seydina Ousmane jamono yooyu radiyallahu anhu am na ku ko jamoon ndax dañoo bëggoon faat ko ginnaaw xawaari ji ba ñuy faat Seydina Ali ak ñi délégation yooyu commando yooyu moom bokkoon na ci mais kooku kay foofu mu am moo tax mu ne mu ngi jël benn. mèche boo xam ne denn kenn ci gardien wam ci garde du yi ñoo ko yoroon mu naan ayna yi war am na ci benn riwaaye dane dane dane dane waa Madina dane ayna boroom xam fiq yi yéen yéen waa Madina dëkku yonent bi sallallahu alayhi ana boroom xam-xamu fiq yi mooy ana ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi fii nag fiq bokkul ak ñun li ñu xam léegi kën fiq day nekk fële xam-xamu tafsir nekk fële xam-xamu xadis nekk foofu loolu lépp benn la woon waaw moo tax fuqahaul muhaddisuna yi nga leen dégg ñoom imaam Maalik imaam Shaafi'i nee na rahmatullah alayhi doon wax ida dhukira al-ilmu fa Maalikun an-najm Allah bu ñu tuddee xam-xam Seydina Maalik ibn Anas boroom mbir mi moom mooy biddiw ba moo tax ñuy wax moo ne ca kaw tiim ñépp waaw mooy xoolal ci ne muhaddisuna yi xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam boog doon wax naan jamono dina ñëw nit ñi amee masala du ñu am ku ñu ko laaj daanaka lu dul boroom xam-xamu Medina Seydina Sufyaan ibn Uyayna nekk contemporain woon ah, nekkoon Makka ne kooku moom du kenn ku dul Maalik ibn Anas imaam la gis imaam Maalik la lool al ilmu rahimun bayna ahli xam-xam dafa nekk li nga xam ne mbuumu day jokk entre mi nga xam ne ñoo ko am mais du nekk loo xam ne arme la bu ko nekk jël di ko dóor di ko fëgg moroom mi déedéet waaw di wan ne man fii ma bokk ñëpp xam-xam waa nàngam déedéet déedéet xam-xam boobu lor lay def boroom hein mu naan leen yaa al kon fuqaha ukum mooy anab mooy seen boroom xam-xam yi yu ñu doyal yaa ahlal madina yéen ana seen boroom fo xam-xam yi hein uñ ñëwee ci saxee ci imaam al Buxaari bi rahmatullah mu ne ayna ulamaukum ana seen boroom xam-xam yi sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yanha an mithli hadha wa yaqul innama halakat banu israil xiina ittaxada hadihi nisaa'uhum imaam muslim yi daal na koy solo rahmatullah alayhi muttafaqun alayhi la mu ne mais ana seen boroom xam-xam yi man Muawiya dégg naa yonent bi sallallahu alayhi muy wax ne muy tere lii xam nga loolu xadiis yi ko tere bari na allahu alwaasila wal mooy ki nga xam ne euh, buur yàlla dafa dafa dafa dafa rëbb kiy yokk ak ki koy yokkal kiy na kiy kiy ay ay sakkara yàlla di koy kii ak ki koy defal naami saat yeeg ñooñu ainsi de suite mooy loolu xadiis yi wér yi yàgg lañ ko bii xadiis la bu wér mu ne man dégg naa Muawiya yeneen ci ma sasam bi tere lii kon naka la koy teree ma gis lii nii am ñu ko fiy def waaw ana boroom xam-xam yi loolu mooy loolu mooy rôlu boroom xam-xam cim réew cim gox fépp manoo toog yi yu bon yi am nga toog di xoole léegi nag mu ne xaar buñ paree am na benn laaj boo xam ne mooy pousser boppam mooy indi boppam mu ne man dégg naa yonent mi alayhi salaatu yan ha an hada muy cere li waaw ah moo tax ci riwaaya imaam muslim bi rahmatullah alayhi boobu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib moo ne anna Muawiyata qaala zaata yawm mu ne comme que moom Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn moom mi nga xam ne mooy imaam bi gën a mag ci taabi'i yi <laughs> waaw moom doonul woon jóge ci jàkka ji kenn doonu ko woon doq imaam bi rek moo doon dox digganteem kenn du dox digganteem ak imaam bi tab saa bu ñuy nodd fa la koy fekk waaw ci jàkka ji nee na Muawiya dafa wax benn jour Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan waaw fekk mu ñëwoon Medina moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib dana dafa wax benn jour ne innakum qad ahdathtum qad ahdathtum ziyya su saw wa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha 'ani zuur waaw mu ne foofu ci riwaay bopp nee na Seydina Muawiya ne radiyallahu anhu yéen de daal li ngeen fii sos col ko attitude mooy eh, pas attitude attitude côté jikko la mooy ziyya mooy mod waaw loo xam ne ci sa ci sa hay ala mooy hay ala mooy ni nga ni ngay ci sa ci sa ci sa bopp comme ni ngay watoo ni ngay defare sa karaw yi ni ngay kiiwee ni ngay solo ak yooyu loolu mooy zi boo xam ne nag bu bon la monde bu bon leen ngaa gis ngeen génn fii waaw loo xam ne yéen a ko créé te yonent bi alei satu salaam dafa tere lu bon yi jour yu yàqu yi waaw wax joo xam ne xaw wam xawul jour rek wax joo xam ne dara baaxu ci yàq la gën a man boo soo mënul dara yéen nag jëf la joo xam ne lii ngeen fi génn lu yàq la lu bon la waaw eh, <laughs> moo tax ci riwaaya eh, eh, an-Nasa'i bi rahmatullah alayhi Seydina Sa'id al-Maqburi Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi waaw taalibe imaam ñoom Seydina Abu Hurayra bu rëy bu mag bële mu ne ra'aytu moom mu ne ra'aytu Muawiya ibn Abi Sufyan ala minbari waaw wa ma'ahu fi yadihi kubbatun min kubabi an-nisa min ash-sha'r mu ne ne ma Sa'id ibn euh, Sa'id al-Maqburi radiyallahu anhu gis naa Seydina Muawiya da ci minbar yonent fekk mu ngi yor kubba mooy benn wërngalu wëñ yooyu kii euh, mèche waaw yu yi nga xam ne moom la jigéen ñi def seen bopp yi fa qaala mu ne ci kaw minbar bi di xutba ne maa baalul muslimaati yadana mithla hada mais lan moo dal jigéenu jullit ñi ba ñuy def ba ñuy ba ñuy ba ñuy utiliser lu mel nii di ko def seen bopp yi inni man Muawiya sami'tu rasulallahi ah dégg naa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan ayyuma imra'atin zaadat fi ra'siha sha'run laysa min fa innahu zuur taziiduhu fii allah mu ne man yonent ba man dégg naa ndaw yàlla li sallallahu alayhi mu ne bépp jigéen boo xam ne hein dafa jël ci karawam di ko yokk di ci yokk karaw boo xam ne bokku ci hein kooku deful lu dul ak mbon lu bon la yokk hein la jël lu bon lu xam ne lu tilim salte tilim mais pas tilimu kii rek mais mooy ci lu bon la jël daal di koy yokk ci boppam waaw lu xaram moo tax yàlla rëbb na yokk te rëbbum yàlla mooy yow tekkiwul ne fa nga doon liggéey dootoo liggéey dañ lay dàq nga nekk chômage dootoo am dara tekkiwul lool de tekkiwul ne doo am bonne santé nga ne waa kon kay rëbb mi kon ma la ma li muy tekki moo gën a garab ulaa'ika alladhiina la'anahum allah fa asammahum wa a'maa absaarahum allah suuratul qitaal wala suuratu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa wax nañu rëbbum yàlla lu muy tekki mu ne ulaa'ika ñoo jële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori gu ñu sori ci yu bon yi ñu ne mooy ñi nga xam ne la'anahumullah ñoom la buur yàlla rëbb léegi conséquence rëbb bi mooy la ah ah mooy da leen di tëxloo dootuñu dégg mukk déggin bu leen di jariñ wax ju baax bu alquran waxee en fait dañuy mujj sax jàpp waxu alquran affaire ay ay ay fokk waaw moo tax ñooñ mu naan gaay bu ñu déggee kii taxasu waawu zuwan walla walla waa buñ jàppee aaya yàlla yi jàppee ko ay fo ay mbóosóor ku mel noonu xamal ne loolu signe de rëbbum yàlla la ba pare day lool mooy dégg côté gis mooy duñ mës a gis dëgg boo leen wanoon dëgg nii lu leen di wan li ñu nekk lu dëgg dañuy dañuy siisu israar daal muur ci li ñu nekk bañ lànk ne lii du dëgg te lool bokk na ci feebaru xol yi gën yées yu mën a dalub jaam kon loolu mooy màndargaay rëbbum yàlla te loolu wallahi laqad sadaq ah yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxati na dëgg alquran suñu boroom ëndeeti na dëgg mooy seetal rek ñi nga xam ne répertoriel yi yi nga xam ne yonent bi alei satu dana ku ko def buur yàlla laana allah wala laana rasulullah xoolal ñooñu xoolal répertoriel xadiis yooyu nga xool ñooñu noonu nga xool seen attitude nga xool seen attitude nga xool mooy loo leen mën a wax boo leen nee xadiis bi da koy tere mais faalewuñu wax c'est comme si yow sa waxi bopp nga leen di wax parce que li ngay wax dafa dëppoowul ak liñ bëgg mooy parce que la buur yàlla moo wax loolu moo leen tëxloo du ñu dégg dëgg yi ngay wax lii naan yàlla nee na subhaanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salaam wax mais waxu waxu philosophie sax moo gën a am poids ci ñoom wallah loolu loolu yéeme na kooku signe de mandargay rëbbum yàlla la du da ngay wër ci mbedd yi di jawa jaawale métro yeeg jaawale taxi yeeg jaawale eh, eh, car rapide yeeg Dakar dem dikk yi déedéet di ja bëkki potoog déet mooy ne kenn manatu la wax bàkkaar bu man di nekk mu leer na ko ne bàkkaar la ngeen ñëw ay waay diw seetal yàlla ci li ngay def sa naan sàngara gi jéggi na dayoo ba ñépp xame nañ la day xam ne wax nga dëgg mais day jàpp ne liy doy yow dara lu ci nekk poisson la rek bu ñuy naana ah. où est problème raisin ji baax ñu fermenté ko ñeneen baaxul lu yéen di font ko waaw waaw seetal rek gaa yi fii mu ne meeskat yi ak ñeneen koy digal ndax rëbb mi dafa dem ba ci ñooñu ak naankatu sàngara yi ñi koy liggéey ak yooyu boo ñëwee di leen ko wax ñi illaa man rahima rabbu lu dul ko yàlla bëgg gindi ci ñoom ndax fa yatubullah ala man ku taa ku tuub rek buur yàlla moom mën na la jéggal mais loolu mooy jafe ndax tamit dañuy nekk ci engrenage boo xam ne en plus iblis di leen ci gën a jeñ daanaka duñu def lu dul loolu boo leen wax ñu rejeté loo leen wax aay eh, buur yàlla lii la ci wax mu rejeté fële faale wuñ la walla iyaadu billaah hein walla iyaadu billaah kon mu ne moom Seydina Muawiya man de xaw ma kon bu ñëwaatoon fii ñun suñu dëkk yi lan lay wax greffage yeeg mèche yeeg te lii mooy ki wax jiit gis nga jiit mooy xalifa bi waaw mais bu ñëwee gis lu lool danaa lii lii baaxul te ana ñi nga xam ne ñoo fi toogal ñooy boroom xam-xam yi parce que seen rôle la pour waxul ne lan moo tax yéen ñëpp dane ayna ulamaukum ayna fuqahaukum ya ahlal madina ndax loolu man ra'a minkum munkaran loolu boroom xam-xam yi ñoo ci gën a baax surtout côté loo xam ne sarian da koo tere ñu ñëw mën a indi argument yi joxe li ci suñu boroom wax li ci yonent mi sallallahu alayhi wax léegi nag laaj bi ma la doon wax mooy waa léegi mbir mi la doon xew boroom xam-xam yi toog di ci noppi boroom xam-xam yi yafa ne woon te ñooy xam nga ñen ñooy boroom xam mooy saxaaba leen ñoo jiit foofu saxaaba yu bare nga woon ñoom Seydina Abu Hurayra ñu nga fa ah. mooy saxaaba yu mag yooyu la woona ah. seen jamono la woon moo Seydina Muawiya mi nekk xalifa ñoo ñoo fa newoon ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu dund na ci jamono yi ba ci jamono yi Seydina Muawiya léegi wax ji mooy laaj bi mooy waa kon ñooñu dañu doon gis yi yooyu di xew te dooru ñoon wax dara dañ naan xam nga ni mbir mi demewul noonu demewul noonu loolu xam nga ne loolu yow bu dee ne yow yaay xam koo xam ne boroom xam-xam boo xam ne tànk ñooñu lay ñaan yàlla jaar ci xam-xam bi ñu amoon ak ni ñu ko doon appliquer nga xam ko yow boo ko xamee rek da ngay gis ne kooku du bàyyi loo xam ne du dul noonu di traîner foo xam ne jataay bu mu nekk la du ko souligner ne lii baaxul wax ci indi ciy dali lan ngay xalaat nag ci ñi nga xam ne ñoo féete ñoom mbor waaye kaw ñoo ñépp ñooy modèle yi nañ gisoon toog di noppi ah non li ñu xam ne moom la ñuy a wax mooy ne ñoom mais bu ñu gisee ko def doon nañ ko tere doon nañ ko tere mais est-ce que ñoo yor pouvoir pouvoir kii bi doole ji non yow boroom xam-xam ni seeni wax nit ñi dañ koy déglu tout sàngara dafa xaram doo dégg ñu koy wax boroom xam-xam yi duñ ko wax mais est-ce que dafa tax gaa yi bàyyi naan sàngara ñi nga xam ne ñoo mën a appliquer mbir mi mooy autorité politique bi mooy le gouverneur de Médine ñoo ne waaw bu décréter ne léegi ko fi defati voilà mais fekk loo amul kan moo la ne ñoom ñoom waxuñ bañ wax loolu benn beneen bi mooy ñeneen ñi bu dee ne am na ñoo xam ne waxuñu amaana ñoom xadis yooyu agsiwul woon ci ñoom que ne yonent bi sallallahu alayhi dafa xaraamal kuy yokk karawam. c'est possible ah si am mais boroom xam-xam bépp dajaloowul ci benn nit ku dul alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy ndayu xam-xam mooy balluwaayu xam-xam keneen ku ne am na lu rëcc koo gis ku ne lu mu màgg-màgg léeg-léeg sax li koy rëcc danga naan mais c'est pas possible lii ñii door a tàmbali xam nañ ko kii ngeen ne mooy boroom xam-xam li ñépp yi wax xamu ko si xamu ko parce que buur yàlla moo bëgg mbir yi demee noonu wa fawqa kulli di ilmin alim waaw boroom xam-xam bu ne am na ko la plafonné waaw loo xam rek xamal ne am na ko xam lépp li nga xam te ñi am na ñoo xam ni xam nañ yoo xam ne yow mi leen di jàngal xamoo ko ci même domaine bi nga leen di jàngal laa wax de waxuma yeneen nga naan peut-être moom spécialité am la fa lay liggéeyee lu mel noonu bâtiment lay def non wow ngay jàngale fiqh am sa taalibe boo xam ne tey la tàmbali mu am masala yoo xam ne xam na ko te yow xamu ko voilà mooy soit ñenn yi bañ ko gisee doon nañ ko wax mais ko que ñoom wax rek lañ am man ra'a minhum munkaran falyughayyiru bi yi loolu mooy autorité bu ko manul mooy ki manul loolu te doo autorité sax la mais ñoom loolu lañ koy wax mais bu la gaa yi déglu na te loolu ñépp xam nañ ko fexeel rek sa kër nga am fa say sœur wala yoo xam ne dañuy meesu yow bu yàlla gindi la nga leen koy jéem a tere naan leen lii ba dafa xaram mais comment elles vont te traiter eh ma fontoo de bu dee ñoo la mag que ça soit la dernière fois may kii nga naan ma ay lii dafa kii ak mais du la teree wax ndax Iblis lay di wax loo xam ne ci ci xuloo lañ lay pousser. boo leen jàppale loolu mooy léegi yow da mooy Iblis ay tactique la ndax bu waxee bu fexee moom bu wax loolu yow nga mer ne ko way sama yoon sax ndawatu ci mooy léegi moom day def yeneen yu bon yoo xam ne yow da ngay toog rek di xool ndax parce que moom teg na benn barrière boo xam ne léegi mooy léegi euh, voilà femme sama defal lu la neex loaje yi wax cloué naa ko bekkam waaw fexe naa léegi dangay ngay def du waxati dara ndax jànn gi nga ko jànneeg menace gi nga ko ak lool alors ko war bu lool da ngay delloo maîtrise naan ah man de <laughs> mag sama man de bëgguma wax dëgg yàlla je n'ai aucun intérêt li may wax lenn de laa gis wax dëgg yàlla mbaax gi ma bëggal xam li yonent ci bari saab-saab wax quand même ci mbugal yi dal rëbbum yàlla mi nar a dal yi nga xam ne ñoo mel nii ma xam luy rëbbum yàlla te bu ci faatoo buur yàlla te bu te te tuuboo te tamit jéggalu la mais loolu c'est catastrophique te nag bëgguma nag sama sœur wala même sama cousine wala koo xam ne da dama koo xam nii rek mais ñoo bokk diine ndax bu ma ko xam mais ñoo bokk lépp ñoo bokk diine ñoo bokk lépp loolu kay ma ñëw loolu rek a taxoon may wax waaye leneen taxul dédramatiser waaw loolu la mais mooy xam-xam yi wax la ñam daa tax ñu appliqué ko il faut qu'il mën a teg autorité amplique kon loolu la mbir mi di mais pas que ñoom dañoo gis loolu ñépp toog noppi te xam ne lii baaxul ñu toog di xoole gars yi ba ba moom mu leen koy wax non c'est pas ça <laughs> moom nag après Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ah parce que euh, eh, eh, Eh, eh, eh je pensais que l'heure passe vite vite vite vite vite vite mais dañuy finir ah on va finir parce que euh, bu ñu toppee ci yii nii lu ñu pare léegi mooy euh, bi mu ne xalifa noonu la ne xalifa waaw ba ni nga xam ne ci lay génne àddina moom nag mu ngi génn àddina euh, jamono ji nga xamante ne mooy soixantième année bi soixantième année bi ci gàddaay yonent bi alei mais moom nag euh, xam nga <laughs> euh, ndax nit ñi dafa mas a witar benn ràkka benn taami ngi bu ñëw wax ko Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko mais euh, moom saa yi ah sëriñ bi koo gis mu mu mu witar julli witar benn rakk mu ne ko waaw moom saxiba de saxaabaab yonent bi la sallallahu alayhi wasallam def noonu la de <laughs> voilà pour wanne euh, dafa bokkoon tamit ñi nga xam ne buur yàlla mayoon na leen euh, xam-xam même bu dee am na yenn masala yoo xam da ci doon wuteeg yeneen saxaaba yi radiyallahu anhu waaw da ci doon wuteeg ñoom waaye nit la koo xam ne ña mu jiite woon gërëmoon nañ ko te ku tabe la woon moo tax am na benn kaw-kaw boo xam ne dafa jóge na le ñëw seet si ko ne ko <laughs> ne ko dama maa ngi lay ñaan nga mooy nga defal ma ay xéewal ci mbokkoo gi nga xam ne moo dox sama digganteeg yow mais mu ngi door a gis waaj mu ne ko mais mbokkoo xanaa nga fàttali ma damaa bokk ak yow am na luñ bokk moo ko waawoo moom mu ngi xalaat bon peut-être ci ba banu Umayya wala koo xam ne ñoo bokk Hashim ñoo bokk kii bokk Qusay wala ñoo bokk ñooñu Abdu Manaaf wala ñu mel noonu peut-être ci waa Quraysh ku bokk waa Quraysh la koo xam ne moom xamu ko waa ji na ko ma man nag ci mbokkoo gi nga xam ne moom lañ bokk ca maam aadam alayhi sa wassalaam moom ci loolu laa lay ñaan nga defal ma nga defal may xéewal mu sant yàlla ne yow de ba nga yow bokk googu yow yaa ko fàttali mooy du lu fàttali mais nit ñi doon ñun ñëw di ko fàttali ne ko yow ñoo bokk mu ngi mel ni ma ñëw euh, koo xam ne presque dañ naan kii bokku maam moom dara ma koy fàttali ne ko mais ñoo bokku maam aadam neewul yee eh, bu ñu fontoo yow yee eh, xoolal kon ku nekk man ça ça si loolu ça sera très facile ku nekk mën naa wax lool mais non dafa kontaan ci mbir mi mbir mi yéem ko le fait que waaye ñu fàttali ko mbokk boobu mu ngi gis ah kon kii war naa doxal ci moom kóllëre gi nga xam ne mooy mbokk goo xam ne ah bariwul ñoo xam ne ñoo koy dundal de waaw man ñi feebar seen xol feebar yépp hein du ñu gisub japone jamais en tant qu'africain di xalaat ne kii bokk naa moom yàlla tere même congolais bi sax léeg-léeg bu dul der ñuul bi kese moo leen di kii mais jamais ñu xalaat na brésilien bi de pas affaire négritude yooyu ah wala ay dañ leen esclave même nga gis russe bi suédois bi français bi yow en tant que noir paumé noir et débert fële ca bassin du Congo wala île des Sal du Sal nga jàpp ne waa ah diw de sama mbokk la parce que mbokk maam aadam buy xalaate noonu kii nag loolu ko fàttali kaw mu kontaan daal di koy defal xéewal kon moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala mu ngi génn àddina ci soixantième année bi am na ñu ci mois rajab mois rajab la génn àddina euh, fële ca Sham fekk euh, mu ngi vingt ans defoon na vingt ans nekk gouverneur mooy jiite def vingt ans ci xilaafa gi mais vingt ans yi tuutee ci des mu mat parce que wax nañ la l'an quarante bi ñu faatee Seydina Ali radiyallahu ci la nekk xalifa fële la ko ñëli jaayanteel waa Sham boo gisee quarante ba soixante waa soixante mooy quarante cinquante vingt ans te ci jamonoy Seydina Omar la commencé nekkoon partie d'une grande partie de Sham ba ni nga xam ne ba ka ba ba ba année lan ba année euh, bi muy nekk xalifa mooy vingt ans côté bële vingt ans de xilaafa moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan nekkoon nag goro la ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw parce yaay Ummu Habiba Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan sœuram la woon dafa bokk ci goro yonent bi aleyhi salaam mooy ci côté boobu li Seydina kii nu mu tudd comme Sayyidatu euh, Aïcha xam nga euh, comme comme Seydina Abdullah ibn Umar laa bëgg a wax Seydina Abdullah ibn Umar li mu ne woon ci yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam moom loolu la ne woon ci yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam côté boobu mooy Seydina Abu euh, euh, Seydina Umar non Seydina Abdallah di doomu Seydina Umar ibn al-Khattab sœuram bi Hafsa soxnaa yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam Seydina Muawiya sœuram bi Ummu Habiba Rabla bint Abi Sufyan moom it soxna la yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam boo tax moom dafa bokk ci goro yonent bi alayhi salaam moom seydna Muawiya ibn abi Sufyaan kon mu ngi génn àddina la soixante ci mois Rajab ci li gën a siiw fële ca Shaam euh, la soixante la soixante euh, radiyallahu taala anhu wa an abihi abi Sufyaan wa an abihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'wahuma kon nag insha allah kon tey dañuy yëm ni ci jotaay bii di ñëw ñu xool ñeneen ñi ginnaaw li imaam ibn Isaaq wax eh, ne yonent mi alayhi salaatu salaam di jox al mu'allafata qulubuhum fii ci Hunayn bi muy séddale ngan ay fii ci Ji'rana bi muy séddale màng bi mu jëlewoon Hunayn kon mu ne woon waata mu jàll di jox ay kilifa ci waa Quraysh waata Aba Sufyaan ibn Harb mi'ata ba'iir mu jox Seydina Abu Sufyaan ibn Harb saa gëléem waatannahu Mu'aawiyata mi'ata ba'iir mu jox Seydina Mu'aawiya mi ngi gis léegi mi'ata ba'iir mu ne wa a'taa Hakiim ibn Hizaam mi'ata ba'iir moom jotoon nañ ko gis mu ne wa ata alxaaris ibn alxaaris kalada moom mii li ñu am ci tarjamaam mooy li ñu wax ne moom fokkoon na ci ñu ñu jox cent géléem keroog ci fatxu makka sinon amaatuñ leneen léegi mu ne wa ata alxaaris ibn hisham nekkoon frère abu jahlin moom gisoon nañ ko jotoon nañu gis tarjamaam walillahi alhamdu wal mu wa ata Suhayl ibn Amr mi'ata ba'ir mu jox Seydina Suhayl ibn Amr saa mu ne wa ata Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays mi'ata ba'ir jox ku ñu naan Seydina Huwaytib ibn Abdil Uzza ibn Abi Qays saa gëléem fii nag ñu teg suñu baaraam ndax xamuñu kuy moom mooy jotuñu ko gis jotuñu woon a gis tarjamaam kon kii nii la ñuy gis tarjamaam insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ak nan la tuubeeg nan la fa demee histoire am bon pas siiw na mais non ndax moom ci boppam siiwul mais daal moom lañuy ñuy gis kon insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ji raana sang bi sallallahu alayhi wa sallam di séddale màng mi bii di ñëw nag kon ñu gis naa ko way